ñu koy fooy ba tax nit ñi nga gis ñenn ñi di def loolu ñu koy seetaan ci ay feuilletons c'est tellement grave yow ci nga yonent ma suñu borom nee na buñ leen daal lu leen def ñu naan dañuy foog waa naxuudu wa nalaab suñu borom ne ah qul waxal yow yonent may sa waxal ma leen abillahi ndax yàlla wa ayaati ak ayaat yi wa rasuuli yi ak ndawam mii mu yónni dangaa foog ne wanaa borom waxul ne man binduma asamaan ak suuf ak li ci diggante bi ngir foog léegi ngeen jàppe sama aaye yàlla daal ngeen di jàppe sama aaye yi ma wàcce ak sama yonent bii daal sama ndaw bi kuntum tastahzi'uun moom ngeen doon saboote moom da def sujet de raillerie di wër ngeen yii ree ah mu ne leen laa tentadiru borom bi ne leen waxal ma leen ne leen amatuñ ngànt bu ñuy wax bu buñ fi nekk naan non c'est que da ngeen di comprendre naa nga ma taxoon non c'était juste pour jouer un film sketch xam nga reetaan mu ne bokku kafartum weddi ngeen yàlla laa wax ba'da imaanikum ginnaaw bu ngeen gëmee ñooñu dañ leen naan duggaat leen ci diine ji ku mel noonu bu mu la jiit ah parce que na bu xamee moo ko <laughs> ba bare dem lool moo ko tey yéeféer la day duggaat ci diine ji moom day duggaat ci diine ji ginnaaw bu ngeen gëmoon amoon ngeen gëm yàlla ngeen ñëw di fooy mi léegi yéeféer ngeen duggaat nañ ci diine ji moo tax c'est ah <laughs> moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam képp ku fi tooñ ay nit parce que da leen a mere wala nee nga yow comme ñun nga xam ne dañoo nekk ñoo xamante ni mooy ci ci ci ci ci ci wute bu bu fadd boobu dañ koo ay ñun Sénégalais entre ñun les soufis ak ñi nga xamante ne walaa voilà les ibadu voilà ñun kontaan nañ en tant que kër suufi yi waa ñun ñoo représenté suufi yi léegi comme que loolu la man ma gis ibadu yi li ñuy def neexuñu ma parce que yow yaa feebar loo xam ne leer na nii ñuy doxale nii ñuy soloo te kenn ci sa yi ngay wootewu solowul noonu ci jamono jii kenn defu ni yonent bay sa sam ñoom ñii di ko def nga tay ko yaa ko gën a tay xam nga nga ñëw di leen saboote naan seen kër dafa taa bu ñuy wax ñuy sol seen sikkim yi mel naay bomb ay yool te nga xam yow yéefér nga de toute façon yéefér nga xaw ma kan nga woote wooteel tariixa bu la neex yéefér nga laa wax bu yoboo nga seeti keneen moom kenn na ci sëriñ su mag fa ngay woote àndatul ak yow génn na la te bu la génn yàllaa la njëkk génn te ku yàlla génn ñoom ñu génn la yéefér nga ci saasa yow moom da ngay tuubaat moo tax ñun suñu façon yi nekk ci ay débat yu fàdd yi nekk ci télé yi ay kiisa mbooloo ñu naan walla parce que nangam wóor na yàlla am na ñoo xam ne bañ génnee ci diine kenn xamu ko ñu nekk ba léegi di di di sontoo nit ñi alors que génn nañ seen bopp ci l'islam ndax dañ doon saboote te xam loo xam ne moom la yonent bay saasaam dëkke woon loolu dalay def yéeféer bu dee xam nga te ñoom xam nañ waaw laa ta'tadiru qad kafartum ba'da imaanikum yàllaa ko wax surat tawba bu leen fi am benn ngànt bu ngeen di joxe nekk ngeen ay yéefar ginnaaw bu ngeen gëmee kon nag liñ doon wax mooy lii yonente may saasaam lu am solo lii nga xam ne waa ji bi mu ñëwee tuub si bi mu ñëwee boog gis yonente may saasaam ne ko dénk ma bokk ci lim ko dénk mu ne kon na nga yëkkati sa tubay ji waaw sa tubay sa làmbaayu suuf dee ko yëkkati waaw warfa izaaraka ila nisfi saaq yëkkatil sa sa làmbaay ba ci sa diggu yeel bi loolu nag pour góor la fa in abayta bu dee bañ nga bu dee gis nga ne ah man nga da ngay wàjj da ngay wàcc waat fa ilal ka'bayni loo wàcc lu ma gën a sori sori bu mu ah bu mu àgg li nga xamante ne mooy ndejoor yi voilà mooy na yem bu mu ko dépasser mu ne ko wa iyyaka al izar wa iyyaka ngi lay mooy man yonent bi alayhi salaam wa al izar waaw ak di buubal sa lambaayu suuf muy buubu mooy dépasser li ma la wax ne bu mu fa booy wàcce ba mu wa na muy kàmbay nii muy foofee bu ko dépasser boo ko maa ngi lay mooy nga dépasser kàmbay nii mooy dejoon nga sol loo xam ne dafay dépassé boo xam xamis bi nga sol wala isaar bi ci boppam moom mooy làmbaayu suuf bi moo fa def di ko dépassé wala jiin bi wala loo man di sol maa ngi lay moytandiku loo loolee fa innaha ndax loolee di ko dépassé min al maxiila ci puukarewu ci rëy rëy la bokk wa allah te borom bi tabaraka wa taala la yuhibbu al maxiila bëggul ñi nga xam ne ñooy rëy rëylu bëggul ñi nga xam ne ñooy tuukare wu di rëy rëylu borom bi bëggul ñooñee Allah xam nga waxoon nañ la lii ne la <laughs> lii bokk na ci euh, euh, ñi nga xam ne ñoo ne woon waaye ma ne hee hee lii dafa xaram waay waaw te xam nga riwaaye yenn riwaaye al imaam abu kii yi euh, <laughs> abu hurayra yi radiyallahu anhu imaam ahmad am na boo xam ne da inna allaha la yuhibbul isbal waaw yonent bay saasaam foofu Seydina Abu Hurayra da ne yo suñu yonent saasaam nee na yàlla bëggul al isbal inna allaha gis nga yàlla la yuhibbu bëggul al isbal mooy di buubal ay yére wala di buubal la nga xam ne mooy xamis la nga sol muy buubu loolu yàlla bëggu ko te loolu riwaaya la boo xam ne al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi moom moo ko soloo Allah kon nag mu ngi noonu de waaw loolu moo taxoon <laughs> surtout ñi ne waaye ma ne isbal moom de toute façon loolu rëy rëylu kese la waaw ñi nga xam ne moom defuñ ko ngir rëy rëylu ñooñu mooy saabu ci seen xel demee dañ koy xëcc waaw <laughs> jeex na loolu kon taxawoon nañ ci walillahi la hamdu wal minna ñu continuer kon mu ne wa wa inimru'un shatamak yonent may sa salaam mu ngi dénk ba léegi Seydina Abu Jurayya Jaabir ibn Sulaym radiyallahu anhu mu ne ko wa in shatamaka shatamak bu dee daa benn waay boo xam ne dalaa ŋàññ waxoon na ko bul ŋàññ kenn waaye xam nga man ngay respecté mbir yi mais est nit ñi dañuy respecté li ngay respecté loolu mooy bien communé de léegi rent lay saa saam di ko xamal te di ñu xamal que ne boo nekkee ci la nga war a nekk waaye sa prochain sa mbokk mi wala ki ko séqal moom deful li mu war a def dañu yàgg ko fee wax léegi c'est quoi la réponse est léegi damay def ni moom dama naan comme que man respecté wul les normes moi aussi je ne respecte aucune norme man itam est-ce que loolu la nañu déglu rasul rabbil alamin mu àtt mu ne ko wa in shat wa in imru'un shatamak wa ayyaraka bima bu dee daa am benn waay bu la ŋañ wa ayyaraka mu ayibal la bima ya'lamu fiik loo xam ne lu mu xam la ci yow ab défaut boo am au lieu mu la suturaalu la bàyyi ci mbooloo waaw mii nga xam ne moos ah danaanaka dara joo ko jàpp waaw amul benn ci njàngale yi daanaka loo jàpp dangay ngay teew rek wax ko ci mbooloo ñépp di xoolante yow mii nga xamante ne nii défaut sàngam da koo am mu wax ko ci mbooloo loo xam ne dëgg la mooy mu ngi ci yow waaye défaut la te bëggoo woon mu feeñ mu koy feeñal ci mbooloo mi waaw moo tax insulter c'est pas rek li ngay wax amul de waaw <laughs> waaye in shatamaka bu la bu la ŋàññee wax la loo xam ne du dëgg daf laa daf laa boo daf laa ci bokk daf laa ŋàññ waa yaraka mooy mu ayibal la bima mu fii loo xam ne lu mu xam la waaye du lu rafet mu feeñal ko waaw loolu bu ko defee waa looy def ah wala yee yéen kii leen koo xamul ajaa diw mee nga xamante ni mii moos doonu du delloo loxo ku ko laal lool <laughs> lool lool nañ ci siiram façon waa mee <laughs> tuumalaate yi kañ lañ naan sawaay mii daa tuumaal diw comme wax yu mel noonu <laughs> diw moom ah ma faam moo diw mii ay yéen a ko xamul du delloo loxo ku ko laal de waaw <laughs> ah xam nga loolu même bu dee dëgg la yow nit ñi xamuñu ko sawaay ñu wax muy bàkkaar boo doon def wala boo xam ne dañ cee woon mu ne moo sawaay xanaa léegi moo dàqoon a naan ñëpp te gaa yi masuñu laa xame loolu <laughs> sawaay ndaje mu ne moo ko doon tas nga naan lan mo <laughs> waaw bu dee moom dalaa ayibal ci loo xam ne lu mu xamoon la ci yow parce que xamoon na la waaye génn nga ci mais la nga génn waruñoo nekk di la ko waxaat li nga nekk du noonu sax waruñoo nekk di ko wax fu nekk lu dul ne dañ koo war a wax koo xam ne man na ci saafara muy autorité wala koo xamante ne buñ ko ko waxee dina tax nga soppeeku ñu wax ko ci ci but boobu ci xaa ci ci objectif boobu mais pas pour wax ko ngir ŋàññi nit ki ngir ayibal ko ngir wañe li nga xamante ne nii mooy côté boo xam ne rafetul ci moom ay na sit sinon ana kon li nga xamante ne mooy euh, lambaayu sutura gi nga xam ne julit bu nekk danga nga koo war a defal sa moroom tam yonente may saa saam ne man satara musliman fi dunya satarahu llahu fi dunya wal axira ku sa mbokk jullit fii ci àddina borom bi dina suturaal ci àddina ak alaaxira nag bu dee dalaa ayibal ci loo xamante ne lu mu xam la ci yow bàkkaar boo newe woon wala boo nekkee léegi sax di ko nëbb waaw yaa ngi def lu ne nag ngir génn ci waaye moom mu xamee la lool ba pare ñëw di ko tas ci biir nit ñi nooy def damay xayu mu ne falaatu ayira yow ŋàññ ga nga xam ne moom du lu baax bul bul ko ŋàññ waaye même lim la wax génn say mbóot ci mbóot mi yow bul def ni moom bul génn mbóot yi nga xam ci moom falaatu ayira bi ma ta'lamu fii bu ko ŋàññ de bu ko ayibal ci feeñal gooy feeñal moom yoo xam ne moom miy wax xam nga am nañu koy def <laughs> léeg-léeg mu dal mbokki journaliste yi <laughs> waaw di génn ay scoop rek ah Diop mi ci ministère nangam te ñu xam ne ministre yi sa bi kenn la ci wala boog bu dee ñaari <laughs> wax daal loo xam ne daanaka indice yëpp day wane ne diw la wala ak wax dangam mu dee ñu génn ay scandale ay faits divers ndekete yoo sawaay am na boo xamante ne nii <laughs> moo tax léeg-léeg da nga ciy gis buñ ci génneelee waa gi day jekki daga daal mais sawaay est-ce que mu ngi fi tege de wallahi yàlla tëj li nga xam ne mooy mooy mooy mooy gémmiñam ndax waxoon na ca hadis bu ba nga xam ne yàgg nañ ko fee wax wala gëj nañ koo gis <laughs> ba yeneen may saa saa bi yéenee ci minbar bi mer ni wax di ndax yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te seen gëm yi àggul ci seen xol yi <laughs> bu leen topp awraay jullit ñi képp ku topp seen awra yi ngir feeñal ko boroom bi dina topp sa yos te ku borom bi topp sa yos dina la weer même bu dee sa biir kër la waaw loolu nag moo dal seetal gaa yooyu moo xam journaliste moo xam doo journaliste ñaaw la nañ waaw di seet ayibu nit ñi boo ci gis gaaw tas gaaw dugal ci Facebook yi TikTok yi YouTube yi ak xet yooyu wala di ko wax ca sa club ya nga nekk wala groupe ya nga nekk di ko diffuser baax na. wóor na kooku bés a ngi ci kanam bu génnul ci lool gaaw tuubi te jéggalu ñoom ko def <laughs> tànk ci suuf moom jaan ci suuf dinañ masa daje bàyyi ko nga xool loolu mooy wa'du sadiq alayhi salatu wassalam mooy digéeb ku dëggu gi alayhi salatu wassalam alhamdulillah mu ne yow bu ko ŋàññi de bi ma ta'lamu fiihi kon nag la nga xam ci moom muy ay défaut nëbbal ko ko waaw waaw saay saay nga xam ne moom soxnaa ma ko yor nga naan lan <laughs> sutura fi nekk rek gars yi ne ah ay ma bay joxe dépense loo xam ne kenn xamu ko woon saay saay saay noppi ci saasi ñëpp na salaw un silence de mort <laughs> waa ji mën a répliquer am na loo xam ne bu ko waxee gars yi génn ci waa ji te dëgg la yonent bay saa saam ne nag loolu mu xam ci yow ba wax ko en public ngir ayibal la fala tu'ayyirhu bul def ni moom léegi lii lañ la doon wax jullit day diin nekk ci makaarimul axlaaq du ne diw def na ma ko rek masa bañ ko ko ku ma ko dëbbin ma rokkin la ko déedéet waaw déedéet du loolu waaw yonent baay saa saam la ko lan la ko waxoon wala in sabartum fa huwa xayrun lis-saabiriin waaw bu ñu leen defee lu dul noonu ah bu ngeen ñëwee bay def nangeen yem ci loolee waaye yonent bay saa saam day woo di tànt nit ñi di leen yóbbu ila makaarimil axlaaq yi gën a kawe moo tax mu ne ko képp koo xam ne daf laa wax ci lum xam ci yow loo xamante ne ngir ayibal la yow la nga xam ci moom ci ayib bu ko wax waaw bu ko wax de bul def ni moom wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa xayrun lissaabiriin wasbir wa ma sabruka illaa billah voilà yonent bay saa saam mu ne ko wasbir te yonent bay saa saam foofu la bëgg jaam yi dem waaw moo leen yóbbaale mu ne ko kon nag kon lii lañu la yàgg a wax ku deful li war a def yow bu mu la teree def li nga war a def waaw bu jàddee raay bul jàdd raay du xalaat train bi topp ci bu njëkk bi déraillé mu ne man itam xaaral ma déraillé déedéet <laughs> loolu du xel <laughs> déraillé na freineel ndànk fexe génn dem secourir leen te woo ñi nga xam ne ñooy secourir nit ñi waaw kay loolu mooy xel waaye du na dérailler na naa dérailler déedéet kon nag fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dhalika alayhi gis nga problème le fait que mu lay ayibal ci li xam ci yow di ko wax en public di ko wax ci biti di ko feeñal gis nga conséquence yu yiis yi nga xam ne mooy jóge ci jëfam joojee nga xam ne borom bi nga xam ne moo digal ñuy suduraalante defu ko conséquence u loolu di këpp ci kawam ci kawam lay dal du dal ci yow waaw amaane nit ñi tey dinañ la xaw a kii xoole la bët boo xam ne ah kon ndeke diw waaye borom bi loolu dina ko dindi léegi ci seen xol moom mu waneel ko loo xam ne nit ñi dañuy fàtte sa bos yow dañuy fàtte ne yow waxaloon na la dara moom bosam kefee fii nekkati waaw allahu allah allah allah allah waaw waaw mu ne xadis bi rawahu abu daawuda léegi xadis bi al imaam abu daawuda moo ko solo mu ne wa tirmizi ak al imaamu tirmizi bi isnaadin ci sanad boo xam ne bi isnaadi sax isnaadin saxiix fa sanad boo xam ne bu wér la waaw bil isnaad as-sahiih ci sanad boo xam ne bu wér la mu ne qaala Tirmidi al imaam at-Tirmidi nee na xadiisun xasanun saxiix xadiis la boo xam ne bu baax la bu wér la. léegi première njàngat mooy bon def nañ ko mooy liñ doon def taxriij bi mooy laaj bi mooy est-ce ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu la déedéet al imaamu Ahmad. ibnu Muhammad daal di noonu na koy solo lu leen jiitu di sëriñ al imaam Abu Dawud al imaamu Abu Dawud rahimahullahu mu ngi ko indi ci kitaabu libaas indi na ko foofu waaye tamit indi na ko ci kitaabu uh, awwalu kitaabil adab baabu karaahiyati an taqu an yaqula alayka salaam mais foofu da ko gàttal ci kitaabu libaas ci leen di lii ah, baabu maa jaa fi isbaalil izaar mu ne mu nekk ñu nettali mooy Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Ahwal rahimahullahu ta'ala an abi Ghifaar mu jëloon ci abi Ghifaar di al-Musanna ibn Sa'd abu Ghifaar ñi ne abu Affaan at-Taa'i al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa abu Tamiima al-Hujaymi mu nekk ñu ne tellement abu Tamiima al-Hujaymi al-imaam abu Daawuud mu ne wa abu Tamiima rahimahullah ismuhu Tariif ibn Mujaalid mu ne abu Tamiima mi turam mooy Tariif ibn Mujaalid muy Tariif ibn Mujaalid abu tamima albasari alhujaymi rahimahullahu taala an abi jurayyin jabir ibn sulaym moo ko jëlee ci abu juray di jabir ibn sulaym attamimiyu albasariyu sahibu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam nekkoon ndongo ci Yonent bi saa saa annahu qaala ra'aytu rajulan asduru nnaasa an ra'yi mu wax hadis bi ni nga xam ne noonu la ko waxee anta al imam at-Tirmidhi abu Isa en fait Abu Isa daal imaam at-Tirmidhi rahimahullah hadith bi eh, dafa indi ci baabu abwaabul istizani wal aadaabi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun karaahiyati an yaqula alayka salaam léegi eh, mu indi mu ne haddathana bi dhaaka bi dhaalika parce que hadith bi da ko indi ñaari ki dana haddathana Suwayd ah. mu ne nettali nañu suñu sëriñ Suwayd di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusi rahmatullah at-Tusani ah rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Abdullah mu ne ki nettali Abdullah di Abdullah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi Abu Abdirrahman al-Khurasani rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Khalid al-Hadda mu ne ki ñu xabaare mooy Khalid al-Hadda di Khalid ibn Mihran alhadza abul manazil ñi ne abu abdillah almujashi'i mawlahum rahimahullah albasri an abi tamimata alhujaymi moo ko jëlee ci abu tamima wax nañ la mooy tarif ibn mujalid abu tamima albasri alhujaymi an rajulin léegi mu jëla ko ci benn góor góor gii nag ki mu gën a doon min qawmihi ci ay ñoñam eh, lay niru mooy jabir ibn sulaym mais léegi eh, eh, léegi xoola imaam at-Tirmidhi après mu ne waa ji da ne talabtu waa ji loolu garaawul ci hadis parce que jahalatu euh, euh, sahabi la yadur mooy la tadur mooy ñàkk xam saxaaba bi kan la woon loolu parce que comme que ñoom ñëpp a wóor borom bi moo leen wóoral moo leen fetal moo tax ñu ne euh, am na sahaaba bu waxoon ak wax turam c'est la même xam naa boo léeg-léeg bu nee turam nag dañuy gën a may ñu situer affaire bi par exemple bu dee saxaaba comme Jarir ibn Abdillah ñu xam ne ah loolu bu dee moo ko wax ne moo ko fekke kon loolu day wane ne moom hadis boobu yàggul parce que moom euh, euh, li mu nekk ak yonent bi saa saam bariwul mooy bokk na saxaaba yi mujjee gis yonent bi saa salaam ñi ñi nga xam ne eh, biñ jot dañ koo gis yàggul yonent bi saa saam génn àddina comme yu mel noonu dina la jariñ ci yu mel noonu waaye sinon moom ci góoraayam de c'est la même chose ñu ne euh, Seydina Aboubacar nee na ak benn saxaaba boo xam ne waxuñu turam c'est la même chose kon an Eh, eh, ci benn góor min qawmihi mu ne talabtu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam falam aqdir alayhi fajalastu fa idha nafarun huwa fihim wa la a'rifu wa huwa yuslihu baynahum falamma faragha qama ma'ahu ba'duhum fa qalu ya rasulallah falamma ra'aytu dhalika qultu alayka as-salam ya rasulallah alayka as-salam ya rasulallah as-salamu ya rasul alayka as-salam ya rasulallah ñetti yoon mu ne damaa doon ut yonent may sasam di ko chercher di ko ut bëgg ko dajeek moom waaye manuma ko woon ma toog nag gis benn mbooloo boo xam ne moom mu nga ci seen biir xaw ma woon ne xaw ma si woon xàmmeew ma kan moo ci moom ràññeew ma ko ci moom waaw muy yëwanal seen diggante bi mu paree nag am ñenn ca mbooloo ma ñu ànd ak moom ma dégg leen ñu naan ko yaa rasulallah ba ma déggee ñu ne ko ñuy wax ak ki am ku ñuy wax <laughs> di wax ak moom am ku ñuy wax ci biir mbooloo mi ne ko yaa rasulallah ma gis ma ne eh kon kii laa doon seet waaw bi ma gisee loolu rek ma daw si aksi ne ko ya alayka salaamu ya rasulallah alayka salaamu ya rasulallah alayka salaamu ya rasulallah waaw <laughs> waaw alayka salaamu yal na jàmm nekk ci yow yow ndawal yàlla li yal na jàmm nekk ci yow yow ndawal yàlla li yal na jàmm nekk ci yow yow ndawal yàlla mu ne ko inna nee na yoneen saa sa na inna alayka salaam tahiyatul mayyit waaw ne ko in <laughs> ah <laughs> ah ne ko nag tahiyatu eh, mooy eh, alayka salaam loolu eh, nuyu ku faatu ko voilà mooy ñi faatu comme li ñu waxe woon ñoom ñoo ko doon wax mais tekkiwul na yéen jullit ñi léegi ku génn àddina dee leen dem naan ko aleyka salaam déedéet mooy yéen jaahiliya loolu ngeen di wax noonu loolu ñu faatu lañ koy wax ngeen koy wax. léegi nag imaamu Tirmidhi bi mu ëndee hadith bi ba ci suuf mu ne tuuti la ci teg ci côté ñuy bu rek mu ne haddathana bi zaaka nettali na ma hadith bi al-Hasan ibn Ali al-Khallaal mu ne sama sëriñ di al-Hasan ibn Ali ibn al-Hudhali Abu Ali Abu Muhammad ar-Rayhani al-Makki al-Khallal al-Hulwani ah al-Hasan al-Hulwani ah rahmatullahi alayhi mu ne moom nettali na ma lii qaala mu ne haddathana Abu Usama mu ne ki ñu nettali mooy mooy nettali nañu ko xam mu ne Hammad ibn Usama muy Abu Usama muy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahmatullahi alayhi léegi mu ne moom an abi Ghifaar al-Musanna ibn Sa'id at-Ta'i moom lañ gi sànq ci riwaa imaam Abu Dawud bi mu ne an abi Tamiimata al-Ju al-Hujaymi moom lañ gi sànq al-Hujaymi an Jaabir ibn Sulaym voilà gis nga fii moom di turam ne Jaabir foofu moom kii dafa tudd ne Jaabir ibn Sulaym la te moom ci waa ah, Hujaym la bokk waaw ah, at-Tamimi al-Hujaymi Abu Juriya Abu Abu Juray moo tax ñu ne la kële Euh, euh, bi mu nee fële ne euh, rajulun min qawmi abi tamima al-hujaymi jaabir mii ci ñoom la bokk boo tax fee xadis boobu rajul boobu moom mii la voilà <laughs> moom la ndax moom hujaymi la tamimi la basri la radiyallahu ta'ala anhu jaabir ibn sulaym al-hujaymi qaala mun ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qultu alayka assalaam fa qaala laa taqul alayka assalaam walaakin qul assalaamu alayk wa zakara qissatan tawiila wa haadaa hadiisun hasanun sahiih nii la ko imaamu Tirmidi indi moo andiwul lépp après bi mu kiiwee mu ne waa ji Jaabir ibn Sulaym bi moom sama sëriñ bii al-Hasan al-Hulwaani ibn Ali al-Xallaal al-Makki rahimahullah moom ci càllaleem boobu dafa tudd ne waa ji Jaabir ibn Sulaym la mu ne dama dikkal radiyallahu anhu yonente bi saa salaam ma ne ko aleyka salaam yal na jàmm nekk sa kaw fa qaala yonente bi saa salaam ne ma laa taqul bul wax aleyka salaam bul wax aleyka salaam walakin waaye li am ba des qul waxal assalaamu aleyk yal na jàmm ji yàlla ji nekk sa kaw nee na wa zakara imaamu Tirmidhi nee na mu tudd nag qissatan ab nettali tawila bu gudd mooy bi imam Abu Dawud indi après mu ne wa hada te lii hadithun hadith la hasanun bu baax sahihun bu wér ñii la ko imam Tirmidhi moo eh, kii ne imam an-Nawawi ne qaala Tirmidhi hadithun kon mu ngi nii mbir maa léegi nag mu des mu des mooy eh, ñu ne la lëkkaale bi waxoon nañ la ko lëkkaale bi mooy ak buntu bii di wax baabu sifati tuulil qamis wal kummi wal izaar wa tarafil di wax melooy guddaayu qamis bi manche yi ak li nga xamante ni mooy làmbaayu suuf yi ak catu euh, kaala yi ak xaraamal bi isbaal mooy di yoor di ëppal muy muy buubu lenn ci yii ci dee ci yoonu xuyalaa waaye ci lu ñu si bu dee ne du xuyalaa fii nii lëkkaale ma bunt bi mooy fi yonent bi alayhi salaatu salaam na bi ma nee ko man Jaabir ibn Sulaym radiyallahu anhu ne ko inhaj ne ko yonent bi alayhi salaam kat damaa bëgg nga daal di may inhaj eh, ilayya mooy dénk ma bokk na ci lim ko wax mu ne ko warfa izaaraka ila nisfi saaq yëkkatil sa làmbaayu suuf ba ci sa diggu yeel bi fa in abayta bu dee manoo fa ilal ka'bayni na yem ca dejoore wa iyyaka ta maa ngi lay moytandikuloo wa isbalal izar ngay buubal sa lambaayu suuf lii mooy li nga xam ne moo tax imaamu Nawawi rahimahullah indi fi hadis bi mooy lan day wane hadis bi lan moo ko tax a jóg fii wan ñu fan la izar bi fa gën su mën a yem mooy ni su saaq ak jawaaz la imaamul hafiz ibn Hajar waxoon tañ fàttali ko léegi mooy mën ngaa delloo kon di wàcc ba ni nga xam ne fi lay àgge ci ci déjjoor ya waaye ca bu dépassé foofu nag loolu day dug ci xaraam léegi nag mu ne xaraam ja ban façon xaraam la selon avis yi ñu la waxoon te répété woon ko cinq ki nga xam ne ñooy waa jumhurul ulama te imaamu Nawawi ñoom la àndal rahmatullah ne bu dee ne waa ji dafa ko ngir rëy rëylu ñu ne kooku kon karahatu tanzih la dañ koo sit waaye bu dee ñeneen ñi ñu ne dafa xaraam ci lu ñu joyal képp ku dépassé kaaba yi kaaba yi nii kooku ci al-azmayni naati'atayni ku ko dépassé déjjoor yi sol lu dépassé foofu loolu dafa dugg ci xaram kon loolu mooy lëkkaaleem bi tax al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di indi hadis bi kon nag ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ hadis bi kon nag jotaay bii di ñëw insha allah ñu gis hadis bi nga xam ne moo ci tegu de hadis Mawlana ibn Abu Hurayra 797